bismillaahi rahmaani rahiim ñu del siwaat ci nettali bi ñu nettali téeméer bi ak juróom sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaar la woo am na bis mu mel ni ku soppiku di wax ca kaw jaamu leen yàlla te bu leen dof jaamu leen yàlla te bu leen dof leen yàlla te leen dof yi xam ngeen mooy ñana ñu ni ko déedéen mbàkke mu ni defi mooy ñi ni witt muy toog mu wétt ci toog ca kër ga seen ña ca naaj di jaamu yàlla ñoom ñu lagg tëdd ci kër ga wala ca ker ga jàpp ni ñii ci naaj wi di kër këre jaamu yàlla seen jaamu gi bu sottee ñoom ñu xacca te fekk ni kat ñoom jaamu lu ñu see jaamu jaamu lu leen yàlla seen bopp lañuy jaamul yàlla kon jaamu leen yàlla te bu leen dof safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala mbooleem li ëpp ci waxtaani sëriñ bi am na bayit wu muy nuróol ci wayam kon ku nekk kon ku bëgg dara kon ku bëgg dara faaw muy jéem a def pexe yuy tax mu am ko waaye bu ko dul def day mel ni bëgg ga def nag ñun murid ñun murid yi nag ndegam sëriñ bi lañu bàyyee sunu lépp war nañu koy dimbale waxtu wu nekk ci liggéeyam bi te mooy xasidaam yi di ko jàng bu wér muy gën ngaa màgg sunu jaamu yàlla walaaw alam sëriñ Masamba Diop Sam radiallahu taala anhu yoon mi mujj siyaare sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaara dañu ko boo demee na nga noppee mbuurantu muy waxi kaf ndax loo wax yàlla def ko loolu li muy xam ne mooy jigéen yàlla subhaanahu wa taala wax nañu ni ay fan la ca tegaat noppalu mbuurantu nag ku nekk war na koy daw kem kàttan ndax sunu borom subhaanahu wa taala da koo bëggut bon na lool waaye ci ki mu gën a bon mooy kilifa ju ñuy diglu ay waxam di ko jéem a topp wala ko jige yàlla subhaanahu wa taala ni ko sëriñ bi leerale fii sëriñ Masamba Diop radiallahu taala anhu bi mu tawatee tawati làqu sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar lawo yewaloon na fa ñaar ñu ko doon seet si ñu ngi ci nettali téeméer bi ak juróom ñaar bi mu làqoo itam mel na ni sëriñ bi xaadalawo law maxtaara lahoo moo digle ñu bàyyi ko foofee ca daaru Shaam bañ koo indi Tuubaa loolu sëriñ bi def day xamle ni day xamle baaxuk seeti ku tawat te loolu bokk na ci xaq yi war jullit ci mbokkam walaw alam ñu ñoo ci nettali téeméer bi juróom ñett mas naa am ku doon jàng mi daal di ba am bayit wu mu yegg si sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lahoo dégg ko wax ne nañu ma wool koo kii ba mu ñëwee mu ni ko ana lii ngay wax ku ko wax mu ni ko nee ñu yaa ko wax bi ko ko sëriñ bi di laaj daa laxasaayu ni ko dama foogoon ni daa am ku ma bëgg a jiitu ca sama sang ba ba ma bëgg a laxasaayu waat daldi ne taxaw leen tuuti ma bégal leen ci loolu daldi dugg ci biir génnaat ba muy génn mu dajeeg sëriñ Mor Talla Fall ni ko kooku kan la mu ni ko mana sëriñ bi ni ko mën a da yokk ab laaj mu ni ko mën a mortaala faal sëriñ bi ni waaw kay mortaala sama boroom nee na ngeen wax li ngeen bëgg ma sàkkul leen ko mu defal leen ko sëriñ mortaala xaw a yeex sëriñ bi gëdd ko ni ko neel ak taalube neel ak taalube neel ak taalube siiw na lii dañu gën a soññ ci liggéeyal sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaadalawoo negam moom li mu liggéeyal yonte bi sallallahu taala bi wa alihi wa li muy bëri bëri gisu ko mi ngi bëgg a gën a farluwaat defa ni daa dese kon noonu sëriñ bi def dañuy jàngal ñun taalibe yi ni waxtu wu nekk dañoo war di gën di war gën di farlu ci liggéeyal ko tey bañ a yëg sunu bopp ci liggéey ba ba tey taalibe googu sëriñ bi di wax man ni ma ko jàppe mooy ab yar ak taqoo melo wi muy bëgg saa su ne loolu nag ci la ak mucc nekk fi mu ne daraja joo mën a am bu ko ab yar jiituwul da ko ñàkkaat walaw alam ñu ngi ci nettalib téeméer bi ak juróom-ñeent sëriñ tubaa xaada laxo law maxtaara laxo mas naa tomb ñetti tomb yu mel nii mooy yu tegaloo nii jëm kaw ni xam ngeen lii lu mu doon ñu ni ko déedéet mbàkke sëriñ bi ni lii ak njuuma la muy jinne day jommale waaye ñëw leen ma leeral leen ko tomb bii ci digg bi mooy jëmm ji tomb bi ci kanam te mooy mooy àdduna tomb bii ci ginnaaw te mooy suuf mooy alaxira nit ki waxtu wu xëyee day jëm ci bii ci kanamam muy àdduna di ko dàq xam ngeen lu muy mujjee ak moom ñu ni ko déedéet mu ni mes mes lay mujjee ak moom bii ci ginnaaw di la dàq mooy alaxira xam ngeen fu ngeen di mujjee ak moom ñu ni ko déedéet mu ni nuus nuus mooy jàpp bu dëgër kon nag boo yeewoo da ngay teel a jëm si daje see kii nga xam ni faaw mu ni la nuus te bàyyi kee nga xam ni loo yàgg yàgg di ko ci dàq ko mes mes rek ngeen di mujje soo bàyyee kee wut kii waxtu woo dajee kii nga xam ni faaw mu ni la nuus jàmm rek kay rek kay am tomb yi noonu ma ko binde ni laa ko jote mooy tegale gi jëm kaw ni may gisee ci waxtaan wi daa mel ni nii la ko tombe woon muy tegale ko nii ñu rangaloo wamal xayaatu dunya illa mataaxul xuróor kenn gisatul ñam ko doon waxal loolu doy na ak waar sëkk walaw alam sëriñ masamba jóob saam mas naa dajeeg maam ceeno radiallahu anhuma ci sëriñ tuba xaadalahu law maxtarloo sëriñ bi wax maam ceeno ni ko boo demee na nga ko jox sa doom ju jigéen wax sëriñ masamba jóob boo demee na nga ko jox sa doom siiw na xëy na sëriñ bi daal bëgg seen diggante gën a jàppante ci àdduna ndax ñoom ñaar bokk nañu ci ñi sëriñ bi mënutoon a ñàkk ci àdduna ku ci ne itam la génn ci sëriñ bi loo xam ni ku nekk xam na ko mësuñoo teqalikook sëriñ bi bis ba muy woote yoon wii mu aw ba ni mu làqool ci saahir yal nañu yàlla yokk na yàlla yokk seeni leer dolli seeni ngërëm waxtu wu nekk yal na yàlla yokk seeni leer dolli seeni ngërëm waxtu wu nekk wala alam ñu ci nettali téeméer bi ak fukk ak benn sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo mas naa wax sëriñ Masamba Diop saam radiallahu taala anhu dama laa bëggoon fasal kenn ci njaboot gi mu xamal ko ni yor na ñeent sëriñ bi ni ko da bàyyi kenn mu ne ko bàyyi naa ki ma miinagul jikkoom bàyyi naa ki ma miinagul jikkoom nee nañu sëriñ bi da ko doon nattu ci loolu waaye gërëm na ko ca lool maa ngi leeral ci loolu ba tey ni jamono yi day soppiku lool ak waxtu yi ak nit ñi loolu moo tax léeg-léeg nga dégg wax joo xam ni danga naan du waxi diw te fekk ay waxam la li ko waral sëriñ bi yàlla da koo booleeg ñépp ku ci ne xam na sab tolluwaay ci moom ak sa pas-pas ak say melo loolu moo tax ku nekk muy waxee yow fa nga toll ci moom yal nañu yàlla musal ci gaaw a weddi ay wax ak gaaw a gëm ay wax wala alam ñoo ci nettali téeméer bi ak fukk ak ñaar sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara mas naa yebal sëriñ baara doomam ca sanoosi ba mu fa nekkee ba amul biir benn bis sëriñ bi yónnee ab bataaxel sëriñ Siré ni ko dama bëgg Muhammadu Lamin moomu ñu seet ci mbokk yi wutal ko ci ab dëkkandoo sëriñ Siré dellusiwaat ci sëriñ bi ni ko gis naa ci mbokk yi koo xam ni gis naa ci moom alaamatal xayr mooy ak yiwe sëriñ bi ni ko kon boo demee nañu ko toppatoo kon tànn soxna baax na lool ndax koo xam ni boo xasee ànd ak moom day sax di wéy ci àdduna mën naa am sax muy wéy ci àjjana mat naa xool bu baax su ko defee sëriñ si eh, radiallahu taala anu loolu mu wax muy alaamatul xayr moo mat a seet ci jigéen loolu nag moo di ab yar ak ay teggiin fi mu ne koo xam ni ay nijaayam ñu baax lañ ak ay baayam yu ndaw fàwwu rekk mu nekk ku baax doonte day am ak njëlbeen war nañoo xam ni itam ab sëy dadul bànneex rek ak jaamu yàlla la ak fàggu aw yiw moo tax bu jigéen ji xasee nekk koo xam ni mënees naa am ci moom njaboot gu baax la ca des mooy muñal ko ak yërëm ko walla walawu alam ñoo ci nettali téeméer ba ak fukk ak ñett sëriñ Tuuba xaadalahoo law maxtaaralahoo mas naa wax sëriñ Mouhamadou Moustapha ak sëriñ Mouhamadou Fadil dama bëggoon ngeen dem ci fere yi seetal ma leen te ngeen njëkk a jaar fa siré te lu mu leen wax ngeen ñëw wax ma ko door a jàll ci ñeneen ba ñu ñëwee bay dellu ñu wax ko li leen sëriñ bi wax sëriñ siré radiyallahu taala anhu ni leen moom de daa baax rek waaye lu war ci yéen moo ko gën a xam ku dul moom maa ngi leen di dénk lu yàgg-yàgg na ngeen doon ay sëriñ képp yam ci ñun ñépp ñu maase di ay taalibe lépp baax tey ak ëllëg waaye bu àdduna dox mukk ba ngeen def seen bopp ay buur bu ngeen demee ba def seen bopp ay buur ñépp def seen bopp ay dag lépp yàqu tey yàqu ëllëg siiw na sëriñ mooy ki nga xam ni ci yàlla képp lay jëm di ci woote di ci fàttaliku di ci fàttalee buur nag mooy ki nga xam ni ci àdduna képp la jëm di ci fàttaliku di ci fàttaliku di ci fàttalee dañu bi tubaab bi waxee sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaaralaw ni ko mënta ñàkk ñu wut ku fi nekk koo xam ni day dégg tubaab tuuti sëriñ bi daawoo sëriñ Siré laaj ko mu ni ko sëriñ Balla Coro yaakaar naa dana ko man sëriñ bi def tekk ba mu yàgg mu ni ko ndaxam siré ku yàlla dimbali nga bindal baat boobu nga wax mu bind Balla Coro mu ni ko boo xoolee loo lii ñuy wax jurbel ñoo tolloo ay xarab siiw na wasaawirhum fil amri sëriñ bi xaadalawo la ko lépp la xam waaye boo gisee muy diisoo diisoo day dolli xel ki ngay diisool di ko gën a xamal ni boole nga ko ci sa bopp moo tax ñuy wax ci xadiis yi ni yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi moo gënoon a bëri ñépp ak diisoo ci mbir ba tey nee na takku mooy diisoog boroomum xel la mu lay wax nga di ko topp takku mooy diisoog boroomum xel la mu lay wax nga di ko topp ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak fukk ak juróom sëriñ Tuubaa xaadalahu law maxtaar lawoo mas naa am ku mu jox ay xéewal ni ko séddale ko ni ko séddale ko njaboot gi mu dem jox ko ñenn ci njabootu sëriñ bi bi mu ñëwee sëriñ bi laaj ko mu wax ko sëriñ bi ni ko demal jëli ko fu ma la waxatee sama njaboot ña nekk ca daara ya laa ca jublu lii ak sooñu la ci njabootu sëriñ bi ak taalibe yi ak ñépp sëriñ bi bari na lool lu muy def dara te lam ci jublu weesuwul xamal ñi teew ak ñiy ñëw ci kanam ndax moom léppam ci yàlla la jëm subhaanahu bi xidmatil kitaabi wal hadiisi yasbutu laa bi zahabin mawruusi walaw alam ñëw ci nettali téeméer bi ak fukk ak juróom benn sëriñ abdul xaadir radiallahu taala sëriñ tuuba xaadir lahoo lahoo maxtaara lahoo mi ngi ko tuddee sëriñ abdul xaadir moom maam ñuy wax ni sëriñ abdul xaadir jaylaani radiallahu la ko tudde loolu laa bindoon ca waxtaan ya waaye lii mooy li gën a wér waaye itam tur yépp wu ñu ci topp mu dellu ca sëriñ Abdou Khadir Jaylaani radiyallahu taala anhu sëriñ Tuuba xaada lahoo laaw maxtaara lahoo Jurbel la daan wax daa mel ci ak giim moo gën a bari lu ñuy wax waaye sëriñ bi moom tur wu nekk ak na mu koy waxe xoolal dal haaji nee nañu ee dul xaaj la tuddoon xoolal Liberwell Libreville la tudd Liberwell Liberwell Libreville la tudd ba tey maam Ceerno nee nañu moo ko daan wax Ibrahim moo tax mu naan naadaytukal yawma bi Ibrahimu xalim pattan yan fa huwa tafhimu walaw alam